Abubakar bi ñuy dem ci xaar bi moom ana gëléem yi gëléem dañ yoroon anamu moom la tontu nii mu ne moom waajooju xoola wa huwa ala diini kuffaari Quraysh fa aminaa ñu daldi fa koy am kóolute ci moom fa aminaahu fa dafaa ilayhi raaxilatayhima ñu am kóolute ci moom daal koy jox jox ko seen ñaari géléem yañ waroon a war kon géléem yi demuloon ci xaar bi waa ji lañu ko jox te lool bu ci guddi gi mooy plan bi dañ ko togg bam ñor ba yonent bi alayhi salaatu salaam ñëwee ci bëccëg gi foofu lañu teg lépp te Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu préparé woon na yooyu yépp ndax gisoon nañ ci riwaay bi mu ne da ko dafa yafal ut ñaari géléem yu baax yafal leen 4 mois ba ko yonent bi alayhi salaatu salaam nee alaa rislika ya aba bakr ne ko defal nànk abu bakr ba mu koy tàggu naan damay gàddaay kon ñu wóolu waa ji dal koy jox seen ñaari géléem yooyu moo tax yii man nga ko wóolu ci yenn yi looloo tax imaam ahmad ibn hanbal rahimahullah moom dafa amoon médecin boo xam ne yéeféer la woon Euh, mais fenn la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi alayhim doonul woon d'accord ak yéeféer yi mooy service médecin yéeféer ak yooyu comme imam ahmad la mooy lépp lu jëm ci wàllu sa diine moom comme ay woor nii weeru koor mu naan la ay bul woor loolu bu amul keneen ay yiwu jullit yu wóor yu ko euh, confirmer ñoom doonuñ leen ci woon wóolu ndax kat nit loo ko wóolu wóolu lu mu la kii man na comme que bokkul ak yow diine mën na laa fexe koñe foofu moo tax ni may wóoloo médecin bi nga xam ne du jullit ñëw mu xotti sama biir bi loolu c'est pareil yonent bi alayhi salaatu wa Seydina Abu Bakar ñu daal di koy wóolu daal di koy jox lan seen ñaari géléem yi xoolal hijra bi ñu toll hijra bi laa ilaha illa mais mooy l'islam tey bu ñu toogee di wax l'islam ak fi mu yépp mais hijra bi la hijra bi la moo na insha allah dinañ gis e, ci jataay yii di ñëw e, bu ñu àggee madinatul munawwara ala saakini afdal saatu saa wala balaa boobu lu yàlla dogal noonu la insha allah këne dinañ dat bii ni mu amee solo ci jullit ñi ak li nga xam ne noonu la bouleversé noonu la bouleversé Euh, woote bi yonent aleyhi salaatu wassalaam muy hijraam bi ilal madina xoolal li mu amee woon solo tabul foog ne waa ji yëgul woon yi waa Quraysh teg te ñu war koo wax après ba ñu yëg ba ñu yëg waaye taxul ñu am kóolute ci moom moom mu sàmm kóllëre boobu Allahu akbar bu dee yéeféer yi ñoo xoolal ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam wóoloo ko noonu wax Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu jox ko non seulement jox ko géléem yi ñu xam est-ce que yem déedéet yemul joxe rek de fa dafa'a ilayhi rahilatayhima wa waadaahu gaara sawrin ba'da thalathi layal bi rahilatayhima subha salat ñu daal di joxanteeg moom rendez moom Abdullah ibn Urayqid wala Urayqid gaara sawru nekkoon nañ daje sawr ci grotte bi ginnaaw ñetti guddi nga indi laa leen ñu giléem ca fajar ga ca suba ga troisième akbar mooy ne xoola moom comme li imaam ibn Isxaaq rahimahullah ta'ala anhu wax moom da ne imaam ibn Isxaaq da ne walam ya'lam fii ma balaghani bi xuruuji rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ahadun hiina xaraja illaa Ali ibn Abi Taalib wa Abu Bakr as-Siddiq wa aala Abi Bakr mu ne te kenn yëgul woon génn yonent bi alayhi salaatu wasallam bi mu génnee këram fan la dem loolul ku ko xamoon ci li nga xam ne moo ko jotale mooy balaaran ci génnam kenn kenn xamu ko woon lu dul Seydina Ali ibn Abi moom mi mu ne woon fanaanal ma ci sama néeg bi wa Abu Bakrin ak Seydina Abu Bakrin siddiq mi nga xam ne moom la ñëw ci bëccëg gi wax ko ñu war a ànd wa ala abi bakr ak waa gis nañ leen de abdallah asma aisha amir ibn fuhayra radiyallahu ta'ala anil jami' waaye loolu la imaam ibn Sa'd wax waaye bokk na ci li xadiis bii wax bu imaam al bii mooy tamit abdullah ibn urayqit moom it xamoon na ko moo tax yaa aïsha radiyallahu anhu anha ne wa waadaahu ñu daal di koy jox mm, rendez-vous moom seen git boobu xaara sawru ñu daje sawru bandasa ginnaaw ñetteelu guddi mu indiwaale géléem yi te entre temps da leen di xont trois jours du bàyyi ñu mar subha salaas kon loolu kóolute googu bu ñu yéeféer yi gën a wóor waaye nag malheureusement loolu moo xew bokk na ci naïveté te loolu il suffit dëkku tubaab yi boo fi nee nga dem ak suñu dëkk yi nga comparer leen da gis gap bu mag bi mais gàndum fossé bu rëy diggante ñoo xam ne ay jullit lañ ak ñoo xam ne duñuy jullit Allahu akbar mooy ne euh, métier moo dem fonction boo dem professeur bi menuisier bi maçon bi ñoom ñépp tailleur beeg jaaykatu géej beeg ñépp jaaykatu caaf bi ñoom ñépp ñépp foo dem rek li ëpp nii lay dem suñu dëkk képp koo xamante ne nii am nga ciit ab siit booy waajal dem ci menuisier bi mu war la defar lool lal ab nga defar mu defaral la ab lal wala nga ne ah man ka dégg naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na awlim walaw bisha ciitalal même bu dee ne denn xar ngay rendi ci ciit gi ma dem ci jaaykatu yàpp eh, xar bi ne ko bés sàngam bi damaa bëgg nga livrer mam xar léegi ci kaa yooyu yépp walla professeur bi nga daal di koy wóolu ba dénk ko élèves yi Allahu akbar emploi du temps bi nga ko tegal bu ko respecté premier jour yi balaa année day jeex mu daanaka mu trahir lépp retard yu bari wala ay absence yoo xam ne du fas yéenewul fukki xalaat xelab xalaatam xalaatul mu daal di rattraper cours yooyu au contraire boo moyul day fexe lan ut lu mu am ci gaa yi nga xam ne moom kat dañ koy fay ngir mu jàngal leen ndax wóoruñu wóoruñu yaa yi boo ko joxee menuisier bi ba toog samedi la la ko war a livrer ca ngoon nga di séet gi tey nga am problème waaw bi war a wàcc nga naan walla man 14 bu ko defee ma daal di koy monter tey nga dee képp ku def loolu jënd sa kër jox ko maçon mais kër sax gu benn maçon tabax daanaka loolu noonu loolu dafa mel ni c'est révolu amatut moom kay xanaa nga jaar ci société yi ay BP yeeg yooyu ñoom bu boobaa dina cher lool waaye moo gën ndax au moins ñoom fa la mbir mi gina moins grave ndax ñoom it daleen gi dal ñaata chantier dëkk ba lañ naan dañ koo war a inaugurer ñu repousser ko waxuma la mois de mais ay at du pare ndax wóoruñu wóoruñu fenn wala ñu sàcc ciment ba daal di ciy sàcc ay saaku affaire ba du saf mooy de bâtiment ba wadd ci ay ñoo xam ne la ba amul benn bàkkaar bu tax bâtiment bi war a wadd seen kaw ndax ñàkk wóor eehi waa ji bu toogee naan sama lal ba de añ ba pare di sieste naan xam naa léegi waa ji daal di may indil lal kooku mooy le la personne la plus naïve du monde loolu moom ñun ñépp ko xam baax na sax ba xam guñ ko boo tax dañuy woote saa su ne sa waay maa ko toll suñu mbir ndax xam nañ ni wóorul wóoruñu mais ñëwal dëkku tubaab bi ñu war laa livrer lu mel noonu mais boo mooyul dina ñëw dix minutes avant l'heure dix minutes avant l'heure yow sax juróom fukki xel du xalaat naan li ngay xalaat eh, man waa ji est dina ma est-ce dina ma livrer sama affaire doo ko xalaat mais demal dëkk ba sa xel xalaatul nga naan da bàyyi jàpp ne yow mbir mi dalay te kat ñoom ñuy ay jullit mais jàpp nañ ni jullit ñoom seenu njullite amul jikko waaye la ko xamuñu dara tous xamuñu ko dara xoola yonent bi alayhi salaatu ak ànd ndoom bi ab yéeféer lañu wóolu ngir mu téel leen seeni ñaari garu seen ñaari gëléem ëndil leen ko te ki leen di gide di leen yóbbu inna allaha la yansuru hadha ad-din bir rajulil aw kama qaala alayhi salaatu wasalaam comme li wax ci saxi imaamul Buxaari ne buur yàlla dina dimbali diine jii di lislaam jaare ko ci loxo bi yéeféer mais ki gine yonent bi alayhi salaatu wasalaam àndandoom bi radiyallahu anhu ba Madina du jullit xoolal résultat yi nekk fi lislaam tollu tey te hijra googoo ko waral pièce maîtresse ci hijra bi benn ci pièce maîtresse yi mooy foog nga fa nga jëm foog nga xam fa waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam yëg na ne kuffaaru Quraysh yi nii ñun dinañ ko waajalal te dinañ ko wër dinañ ko seet fu ne xam na ko di malgré tout ça mu jëlub yéeféer boo xam ne moo gaa yi koy seet ñoo bokk luñ gëm waaye buur yàlla daldi ciy dim dimbali yonentam dimbali ci àndandoom waaye ma ne dimbali ci xeetu aleyhi salaatu wassalaam yépp te bokk na ci ñi mu jaaral ndimbal boobu yéeféer bii di Abdullah ibn Urayq kon noonu la foofu la xadiis boobu bi nga xamante ne ci lañ def lool yaa Aïsha radiyallahu anha wa ardaha mu ne kon xaar bi bala ñu àggale gis nañ ne looloo fa xew a été lépp lañu teg defar plan yépp ñu daal di koy teg comme niñ ko waxawoon sànq riwaay ci rôle bi nga xam ne moom la as-sayyidatu Asma bint Abi doon jouer ginnaaw biñ gisee ëmb bi nga xam ne moo ko defaroon dagg sërëm boobu mu doon lim doon dëgërloo bañ koy woowee zaatu nifaaqayn imaam ibn Isxaaq rahimahullahu ta'ala mu ne wa kaanat Asmaa bintu Abi ya'tiihimaa min at-ta'aami idhaa amsat bimaa yuslihuhumaa mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak àndandoom bi radiyallahu anhu nekkee ci gorot bi mu ne Asmaa bint Abi Bakrin moo leen doon ëndil ñam bu ngoon bu bu gontoo ëndil leen loo xam ne ñoom dinañu ki dina yéwénal seen mbir mooy ne loolu yi da ko doon def ba léegi imaam ibn isxaaq ci yii yépp waaye balaaxan la ko solo mu ne bi nga xamante ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci lañ paree ba woo seen abdullah ibn urayqib di seen git boobu ngir mu yóbbu leen fiñ joxante woon rendez ca xaar ba ca suba ga mu ne wa atatuma asmaa'u bintu abi bakrin radiyallahu taala anhuma bi safratihuma wala sufratihima mu ne moom seydna muhammad ibn isxaaq mu ne bi ñu paree noonu bay waaj a dem saydatuna asma radiyallahu anha indil leen seen ëmb yooyu nga xam ne moom la leen defaraloon ngir muy provision li ñuy nga xam ne moom lañuy ñuy di ko jàpp ci ci durant gàddaay googu moom alayhi salaatu wassalaam ak àndandoom yi radiyallahu taala anil jamii léegi waa Màkka ñoom kuffaaru Quraysh ni ñoom lu ñu def lan moo nekkoon ñoom seen seeni plan yiñ teg gis nañ yonent bi alayhi salaatu wasallam ak Abu Bakar radiyallahu anhu naka lañ doon seen ñetti fan yooyu ak laata ñetti fan yooyu lan lañ doon def waa Quraysh ñoom lan lañ def ñoom ñu ngi leen bàyyi woon fan ñu ngi leen bàyyi woon ñoom kuffaaru Quraysh nii bi nga xamante ne nii ci lañu euh, defe seen réunion boobu ci daaru nadwa gisoon nañ leen ñu nekkoon buntu kër yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ala rasihim almaluunu abu ibn hishaamin aleyhi min allahi yastaxiqu mu daldi ñu ne fa ne dañuy exécuter seen plan ngir rey yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye gisoon nañu ne romboon na leen bàyyi leen fa sotti ci seen bopp suuf daldi dem ginnaaw ba mu teree yaasiin wal quraanil hakiim innaka la minal mursaliin ba fa aghshaynaahum fa hum laa yubsiruun waa Quraysh ñoom ba xewee gis nañ ni ci riwaaya imaam Muhammad ibn Isxaaq bi la mu waxoon mu ne waa Quraysh bi ñu defee loolu fale leen waaja romb wax leen lam leen di wax ñu gis ne mujj gi ñu gis ne Seydina Ali ibn Abi Taalib asadullahi al-Ghalib radiyallahu ta'ala anhu moo fa ne ñu am déception bu gën a rëyatee rëy nag akbar ñu mer ba pare oh Quraysh am lu ko metti lan la jëloon comme résolution ginnaaw loolu loolu moom la waxoon nañ ko fi imaam euh, Ahmad ibn Hanbal daal di solo jële ko ci seydina abdullah ibni abbaasin radiyallahu taala anhu wa arda moom imaam abdullah ibn uh, abbas waxoon nañ la xadiis bi waxoon nañ ko fi kene imaam ibn uh, imaam ahmad moo ko soloo jële ko ci seydina abdullah ibn abbas te imaam alxaafiz ibn kathir rahimahullah waaye naka noon imaam alxaafiz ibn xajar ñu ne bu xas bi bu xasan la lan la imaam ahmad wax waxoon nañu ko dañuy ñëw pour gis Quraysh automatiquement ginnaaw ba ñu ximmalikoo ca suba ga kën a yonent bi aleyhi salaatu wassalaam rëcc na leen lan lañ jëfal lan lañ jëf mooy xadis bi seydna abdullah ibn abbas waxoon nañ la xadis boobu noonu kon bala ñu dugg alxaafizaani imaam ibn kathir ak imaam alxaafiz ibn xajar dañ ne bu xasan la moo tax imaam alxaafiz ci alfatx mu ne wa zakara ahmadu min xadiisi ibni abbasin bi isnaadin xasan mu ne imaam ahmad daal dinay solo jële ci seydna xadiisu abdullah ibn abbas ci sanad boo xam ne bu xasan la bu baax la imaam ibn kathir rahimahullah moom lan la wax moom bi nga xamante ne nii ci la indi xadiis bi ba pare ci al bidaaya wa nihaaya dane wa hada isnaadun xasan mu ne te lii de sanad la boo xam ne bu baax la waaye waxoon nañ la ne ku mel ni imaam al haythami ci majma'u zawaid dane kat rijaaluhu siqaat dane boo fii ci kii bi euh, riwaaya bi dafa am problème ndax ci sanad bi bokk ndax Usmaan ibn Amr al-Jazari bi fi nekk ndax imaam Ahmad dane rahimahullah dane xaddatanaa Abdurrazaaq qaala axbaranaa Ma'marun qaala axbaranii Usmaan al-Jazari anna Miqsaman mawla ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma axbarahu an ibn Abbaas moom imaam Ahmad rahimahullah dane nettali na ma sama sëriñ di Abdurrazaaq boroom Musannaf qaala mu ne axbaranaa Ma'marun di Ma'mar mu siiw mi boroom xam-xam bu mag ci ilmul hadiis nekkoon contemporain wu ñoom imaamunaa Maalik ne woon fa Yaman wa ma'marun wa waladul mubaarak mu ne axbarani nettali na ma Usmaan al-Jazari di Usmaan al rahimahullah anna miqsaman kene miqsam te nekkoon koo xam ne Abdullah ibn Abbas moo ko goreeloon axbarahu moo ko nettali radi moo nettali moo nettali Usmaan ci sangam di ibni abbas radiallahu anhuma imaam al-Haythami euh, problème u càllale bi mooy kan Usmaan ibn Amrin al-Jazari mooy Usmaan al bi mu ne wa baqiyatu rijaali rijaalu saxiix ñi di des nag ñoom ñoom boo ci saxiix i da nga fay fekk euh, ñoom Ma'mar ibn Rashid Abdurrazaaq ak Miqsam bi da di fekk ci saxiix problème bi mooy ci miqsam ndax miqsam euh, kii Ibn Hibbaan rek moo ko wéral rahimahullah te imaam al-Hafiz Ibn Hajar ci at-Taqrib moom dafa jugé ne moom miqsam ki manaan miqsam Usmaan ibn Amr al-Jazari da'if la euh, waaye moom pourtant al-Hafiz Ibn Hajar nee na affaire bi sanad moom euh, bu euh, bi hasan moom laa la waxoon biñ wax ba lay waxaale li imaam euh, al az wax xadiis bii lañ doon wax noonu que li tax amaana li tax te lool mooy li ràññeeku que ni imaam al-Hafiz Ibn Kathir imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhima daal di ne bu xasan la mooy ne dafa am ay shawaahid mooy yeneen xadiis yoo xam ne day wax lu mel nii même bu dee ne bokkul même chose yi dañuy wax loolu mooy li ràññeeku ne moo tax waaye imaam alxaafis xam na ne li am ci Usmaan bii aljazari moom xam na ko te wax na ko ci ak taqrib foofu la xadiis boobu moo ñuy wax li Quraysh def te waxoon nañ Quraysh bi ñu yeewoo bi ñu ximmalikoo mooy ñooñu Abu Jahl taxawoon ak ñoom te ñu waroon a jeunes yooyu ñu tàmmoon tànnoon te ñu waroon a rey yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom dañu ne bi ñuy bi leen waa ji dem nañu xool gis ne Seydina Ali ibn Abi Taalib fa nekk seydna abdullah ibn abbas mu ne radiyallahu anhuma faqtasu atharahu ci saa si premier plan décision bu Quraysh def ba ñu yégee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal dina leen rëcc ñu ngi ci plan waa Quraysh ñoom lan lañ teg mooy ni ñu def mooy ah tànkam yi moom alayhi salaatu wasalaam fi mu dox jaar foofu lañuy ñuy xool nañ topp tànk yi ñu daldi ut ñoo xam ne des spécialistes ci domaine boobu ñu topp tànk yi ci suba gi mu ne bi ñu ko toppee falamma ñu topp ko ba gis ni ci jabal bi la la dugg falamma balaxul jabala ixtalata alayhim euh, ndax dañoo ñëw na Seydina Ali ana sa ay ayna saaxibuka hada qaala laa adri mun a xaw ma ci saase ñu daldi dem topp ay tànkam ba gis ni euh, ci jabal bi la yéeg la dugg affaire bi daal di lëbëjoo seen bopp léegi est que fa lañ déedéet ah non fa sa'idu ñu daal yéeg yéeg ci kaw montagne bi fa sa'idul jabala fa marru bil ghaar ñu daal di jaar ci bi ñu agsee ci montagne bi muy jabalu sawr ñu daal di yéeg ci kaw bi ñu yéegee nag fara aw ala baabihi nasjal ankabut ñu gis ci bunt bi euh, euh, euh, nu mu tudd kii bi xam nga bala ñoo jàll lii moo taxoon imaam al-Zurqaani doon wax lool ne kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa génn rek dem ci xaar bi ndax bi ñu toppee ay tànkam lan lañ gis dañoo gis ne ci xaar bi la leen yóbbu loolu waxoon nañ ko ci ba nga xamante ne nii ci lañu yemoon ke ne moom loolu la dëgëral rahmatullah alay waxam nag ju dëgër waxam bu dëgër la nag wax ju dëgër la ndax lii nii moo koy gën a wane waaye sauf ko xadiis bi comme niñ la waxoon que ne euh, li imaam Ibn Ishaq wax incha allah mooy li gën a dëgër te loolu ci biti loolu la xadiis yi wane yeneen yi boobu kon mu ne euh, léegi ñoom bi ñu yéegee ci kaw xaar bi ci kaw jabal bi ci kaw montagne bi dañ ñëw ba foofu tànk yi réer leen xamatuñ exactement ndax dafa yéeg wala dafa jaar gauche wala dafa jaar droite xamatuñ ci dara affaire yi tas na mu ne fasaidul jabal ñu daal di ciy yéeg robb grotte bi bu ñuy yéeg dañ koy romb ndax grotte bi ci biir montagne bi la ne ñoom ñuy yéeg fara aw ala baabihi nasjal ankabut ñu gis ci bunt bi euh, euh, kii nu mu tudd euh, ankabut mooy jargoñ ab jargoñ boo xam ne defal na fa tuwaawam mooy moom muy defe seen néegu baytul wa inna buy buyuti la baytul ankabut mooy noonu muy defare néeg nga gis euh, rëdd kii yooyu ñu tudd ni muy ràbbe néegam moom def ko ci bunt bi comme ni jargoñ yi def ak yooyu rek nga gis arañee yi da ñëw rek jekki di dox sa kanam gi am ay lëndu yu ci nekk ndeke ñoom yaa jaar foo xam ne ñoom ñoo ko doon ñoo ko def noonu nee bi ñu yéegee ci kaw ñu daldi di gis nastal ankabut ñu gis lëndu ankabut yi fees bunt bi yépp fa qaalu ñu ne law daxala ha huna lam yakun nasjul ankabuti ala baabi ñu ne non duggul fii ndax bu duggoo bu doon ne fii la dugg kon euh, duñu gis lan lënd bi du du du du du non manu fee dugg léegi ci ba pare lii xew fi loolu ça prend du euh, temps xam nga ne sax ñoom ni ñuy def yooyu ankabut yi muy arañee kër goo xam ne dañ koo bàyyi wala coin boo xam ne ci kër gi dañ koo abandonné dara bu fa nekk foofu la ñuy def seen lënd yi te day yàgg da ngay jékki rek gis muy commencé ndànk-ndànk commencé bari ñu ne non bu fi duggoon kon lii du fi nekk. mu ne fa makasa fihi la layaal mu daal di fay paase ñetti guddi xadiis boobu euh, mooy li taxoon nag ñun ñu dëgëral wax jële mooy waxu imaam ibn Isxaaq bi que ne yonent mi alayhi dafa jaar kër euh, nu mu tudd kër Seydina Abu Bakar ñu door a dem mooy riwaay yi ko wane dafa bari ak saxiix bi riwaay saxiix bi ñu gisoon sànq. te gisoon ko boobu le fait que tamit hadis bi dafa am problème muy euh, euh, euh, ki ko waral muy moo tax hadis bi ci yoon bu da'if la waaye comme niñ la wax ne dañ ko xasanal ci ay shawahid moo tax imaam al-Hafiz ibn rahimahullah bi mu ko ëndee dani wa hada isnaadun xasan lii de sanad la bu xasan bu baax wa huwa min ajwadi maa ruwiya fi qissati nasjil ankabuuti ala famil ghaar mu ne xadis bii de xadis la boo xam ne bu xasan la euh, te mooy li nga xam ne mooy li gën dëgër ci loo xamante ne luy ñëw di wax ci lu riwaaya bu ñëw di wax ci lënd yi lënd yu ñu defar euh, jargoñ yi ak lënd yi yoo xam ne yu ñu def ci buntu gaar bi lii mooy li nga xam ne mooy li ci gën baax lu ci ñëw gin cee dëgër mu ne wa zalika min ximaayati wa rasuli bokk ci protection yàlla li rasulihi bi mu protéger ndawam bi aleyhi salaatu wassalaam foofu noonu la seydna abu bakrin radiallahu anhu comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al buxaari ak imaam muslim ibn al xajjaaj daldi solo doon waxe ne euh, doon wax aleyhi salaatu wassalaam imaam al buxaari raximahullah mu ne xaddatanaa muhammadu bn sinaanin qaala xaddatanaa hammaamun an saabit an anas an abi bakrin radiyallahu anhu annahu qaal qultu linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam wa ana fil ghaar law anna axadahum nadara taxta qadamayhi la absaranaa faqaala maa dannuka yaa abaa bakrin bisnayni allahu thaalisuhumaa imaam al buxaari raximahullah mu ne sëriñam di muhammad ibn sinaan moo ko nettali mu ne nettali na ko hammaam hammaam jële ci saabit al bunaani mu jële ci anas ibn malik radiyallahu anas jële ci seydna abu bakrin radiyallahu taala an jamii moom seydna abu bakar mu ne qultu lin nabiyyi wa ana fil ghaar mu ne wax naa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fekk ñu woon ci biir grotte bi kuffaaru Quraysh ni di leen wër ba jege leen nee na ma ne ko law anna ahadahum nadara tahta qadamayhi la absarana wax naa la ne ñoom dañu ñëw yéeg ci montagne bi romb pax mi nga xam ne foofu la xaar bi grotte bi fi nekk nekk foofu moo tax mu ne leen law mu ne ko moom alayhi moom Seydina Abubakar wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko law anna ahadahum bu doon kenn ci ñoom de ñoom ñii di yéeféer yi di ñu seet bu xooloon law nazara taxta yi bu xooloon ci suufi tànkam la absaranaa kononte kon doon nañu gis ku ci xooloon ci suufu tànkam rek dina gis buntu xaar bi dinañu gis ñun fi ñu nga xam ne fi lañ ne mu ne fa qaala yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di koy tontu ne ko maa zannuka ana lan mooy sa njort lan mooy sax lan nga xalaat lan nga njort yaa aba bakrin yow abu bakr bis nay ni ci ñaari nit ñoo xam ne allahu buur yàlla saalisuhuma mooy seen ñetteel allahu akbar ci dal ñiiw a ngi taxaw daanaka agsi nañu fi ngeen ne waaye mu tontu Seydina Abu Bakrin ci dal ne ko maa zannuka lan mooy sa xalaat lan nga yaakaar yaa Aba Bakrin yow Abu Bakr bis nay ni ci ñaar ñoo xam ne allahu salisuhuma yàllaay seen ñetteel maa yakunu min najwa thalathatin illaa huwa raabi'uhum amul kenn kenn kenn kenn ñenn ñuy wax ñaar wala ñett yuy wax lu dul ne yàllaa leen ñeenteel di déeyante loo xamante ne nii jàpp nañ ne ku dul ñoom yéguñu ko lu dul ne yàlla moo leen ñetteel wala xamsatin waaye du caagante ne juróom yuy waxtaan seen biir di am lu ñuy déeyante lu dul ne buur yàlla moom daldi ne leen juróom bennal mu ne wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kaanu waaye tamit du lu gën a du amul lu gën suufe lool mooy ci suuratul euh, qad li mu naan alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi l ardi maa yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala xamsatin illa huwa saadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kaanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawma al-qiyaama inna allaha bikulli shay'in 'aliim mu ne alam tara ndax yëguloo ndax gisuloo ne anna allaha buur yàlla ya'lamu ma fi wa ma fi këne buur yàlla moo xam lépp lu nekk ci asamaan yeeg yi nekk ci suufi maa yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum amul ñenn ñoo xam ne dañuy waxante ci waxtaan ci secret nekk ñett ludul yàlla dina leen moo leen ñeenteel wala xamsatin du caagante na juróom yuy wax ci secret illa huwa saadisuhum lu dul moo leen juróom benneel wala adna amul lu gën a suufe loolu ci lim min zalika wala aksara wala lu ko ëpp illa huwa maahum lu dul ne buur yàllaa ngi ànd ak ñoom ay namaakaanu fu ñu man di yi nag bokkul yàlla ni muy àndeek ñi ko gëm bokkul ak ñi muy ànd ak ñi nga xam ne gëmuñu ko kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di koy wax loolu moom Seydina Abu Bakr ah yàlla daal di leen xettali kuffaaru Qurayshi yi daal di jàll dem gisuñu ko loolu noonu moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala di wax ci alxuraan di ko leeral naan illaa tansuru ba na'uzu billahi minash shaytaanir rajiim illaa tansuruhu faqad nasarahu allah id axrajahu alladina kafaru thaniya ithnayni id huma fi lgaar id yaquulu li saaxibihi laa tahzan inna allaha ma'ana fa anzala allahu sakiinatahu alayhi wa ayyadahu bi junuudin lam tarawhaa wa ja'ala kalimata alladhiina kafaru suflaa wa kalimatu llahi hiya al-'ulyaa wallaahu 'aziizun hakiim buur yàlla di wax ci suuratu tawba mu ne illaa tansuruuhu faqad nasarahu llah bien après xew-xew bi ca madinatul munawwara ala saakiniha afdalu muy fàttali jullit ñi di fàttali rawatina ay nit ñoo xam ne dañoo bañoon génn ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàppale ko ci jihaad bi comme ni nga xam ne noon la ko imaam ibn kathir rahimahullahu taala waxe mu ne yaquulu taala mu'anniban liman taxallafa an iljihaadi ma arrasul illa tansuruhu antum fa inna allaha naasarahu naasiruhu wa mu'ayyiduhu mu ne moom imaam ibn kathir kene bu rahimahullah buur yàlla day di genre réprimander ay nit ñoo xam ne dañoo bañ a gàdd ak jihaad yi ànd ak yonent bi aleyhi salaatu ndax bañ a ànd ak moom ci yim doon woote ngir lislaam taxaw mooy bañ ko tam nga man ko amoo benn ngànt loolu mooy bañ koo jàppale moo tax mu ne illaa tansuruhu bu ngeen ko dimbaliwul yëg ne yéen yéen ñi demul surtout saar bi saar lan la doon wax ghazwatu Tabuk ghazwatu Tabuk sa'atul usra boobu nga xam ne buur yàlla moo ne jamono la heure jamono ju metti la woon war dem ba Sham ñii di dox war a dajeeg nag dajawuñu tey ak araab yi waaye tey Hiraql lañ war a dajeel azimur ruum ñu war a dajeeg moom te xam nga ne romains yi armée ñoom seen armée bokkuloon ak armée arabe yi waaye malgré loolu lépp ñu dem ñi ñëwewuloon nag ñooñ la borom bi di wax naan illa tansuruhu bu ngeen ko dimbaliwul moom sama ndaw lii yëg leen ne faqad nasarahullah buur yàlla de dimbali woon na ko te du deñ di ko dimbali waaye dimbal gii mu leen di fàttale kañ la mu ne id axrajahu alladhina kafaru thaniya ithnayn id huma fil ghaar bi nga xam ne la ko génne ñi nga xam ne ñoo yéefiru Quraysh yi génne ko Quraysh ndax ñoo ko bëggoon a rey mu daw dem thani isnayni fekk ñoom ñu nekk ñaar dong moom ak seydina abu bakrin radiallahu anhu wa arda id huma fil xaari bi ñu newee ci grotte bi foofu ci jabalu thawr id yaquulu ba muy wax moom sama ndaw bii di aleyhi salaatu wassalaam li saaxibihi ca ànd ndoowam ba di seydina abu bakr radiallahu anhu naan ko laa tahzan bul njàq inna allaha maana buur yàlla mu ngi ànd ak ñun fa anzala allahu sakinatahu alayhi buur yàlla daldi wàcc ak dal ci kawam wa ayyadahu mu dimbali ko bi junuudin ci ay soldaa yoo xam ne lam tarawhaa ñoom kuffaaru Quraysh ni gisuñ leen woon naax saayal seen projet buur yàlla wax nañu li mu dimbalee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba kuffaaru quraychin yi ko doon seet du lu ñuy gis waaye wa ayyadahu bi junuudin ci ay soldat yoo xam ne lam tarawha ñoom kuffaaru quraychin yi gisuñu woon lan moo dox seen digganteeg aleyhi salaatu wassalaam ba mënuñu koo gis moo tax seydna abu bakrin radiyallahu anhu nee na mën a yonent bi aleyhi salaatu salaam yaa rasuulallah law anna law anna ahadahum nadara taxta qadamayhi la absarana kenn ci ñoom bu xooloon ci suufu tànkam dinañu gis waaye xoolu ndax lan buur yàlla moo jël seenu bët seenu gis ba mënuñu woon xool foofu ba gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam àndandoom bi radiyallahu anhu kon mu ne moo leen wa ayyadahu mu jàppale ko bi junuudin ci ay soldaa yoo xam ne lam tarawha wa ja'ala mu naax saayal seen projet mooy jàppoon ko wa ja'ala mu def kalimata alladhina kafaru kàddu baatu ñi nga xam ne ñooy kuffaaru Quraysh ñi mooy seen shirk yi as-sufla mu def mu féete suuf wa kalimatullaahi baatu bi yàlla di kalimatu laa ilaha illa allah muhammadu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam hiya al-ulya mu féete kaw neen wallaahu tabur yàlla azizun mooy ki noot ci nguuram xakimun mooy ki nga xamante mooy ki xereñ yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam bés boobu mu doon génn màkkatal mukarrama zaadaha llahu wa takriman di gàddaay ci yoon bi bi nga xamante ni nii ci la nekk di génn dëkkam bi nga xamante ne nii foofu la juddoo foofu la yaroo waaye ay maamam ne fa dëkkub xaliilul rahmaan di maamam di seydinaa ibrahim di génn di bàyyi ginnaaw kaabatullah muy awwalu baytin wudi'a linnaas muy génn dëkk boobu bi mu koy génn ci loo xam ne du coobareem mu wax fa ne moom xool dëkk bi ne wallaahi innaka la xayru innaka la xayru ardillaahi wa ahabbu ardillaahi ilayya ilallah wallaahi innaka la xayru ardillaahi wa ahabbu ardillaahi ilallah walawlaa anni uxrijtu minka lamaa xaraj xadiis boobu imaam at-Tirmidi daal dina koy solo ne xasanun gariibun saxiix mu ne xadiis la boo xam ne bu baax la bu tumuranke xaribu qul maarawaa raawin ahad mu ne xarib mooy loo xam ne ay ñaari nit walla benn ci càllale bi boo koo xam ne génération bi kenn rekk ko fa comme buñ jëlee par génération kenn ko fa euh, solo waqul xaribun maarawaa raawin ahad mu ne xasan la garibun saxiix bu wér la na ko noonu imaam ibn maaja daal dina koy solo waaye ci yeneeni terme yu bokkul ak yii ah, naka noonu imaam al bayhaqi indi na xadiis bu mel noonu jaare ko ci imaam abdul razaaq mu jaar ci maamar mu jaar ci az-zuhri mu jëla ko ci abu salama ibn abdirahman mu jëla ko ci seydna abu hurayra rahmatullaahi radiyallahu taala anil jamii yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kon bii ñuy wax imaam at-Tirmidhi moo ko solo bi muy génn noonu bés boobu di kite dëkkam boobu di baladullaahi alxaraam zaadahu llaahu tashrifan wa takriman mu xool dëkk bi ne wallaahi maa ngi waat ci yàlla innaka yow makka dëkk bi di wax ak dëkk bi la xayru ardillaahi wa ahabbu ardillaahi ila mu ne yaay suuf si yàlla gën a suufu yàlla yépp yaay suuf bi fi gën yaay bi yàlla gina bi gina suuf si yàlla gina sopp ci suuf yi mu ne ko walawlaa anni uxrijtu bu dul woon man sayyidina rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam bu dul woon ne dañ ma forcer génne ma ci dëkk bii de yow Makka buñ ma forcer woon ma génn kite la jóge la maa xarajtu kononte kon doonuma woon génn Allahu akbar loolu la yonent bi mu ñëw ci beneen riwaaya moom aleyhi mu ne maa atyabuka min maa atyabaka min balad wa ahabbaka ilay wa lawlaa anna qawmi axrajooni min kama sakantu gayrak yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ci beneen riwaaya ba léegi mu ne bi muy génn keroog Makka maa atyabaka min balad ana lan moo la gën teey ana ban dëkk moo la gën teey ana lu la gën teey ci dëkk wa ahabbaka ilayya ana ban dëkk moom laa gën a sopp ko yow walaw anna qawmi axrajuuni walawlaa anna qawmi axrajuuni budul woon ne de samay ñoñ dañ maa génne minka ci yow maa sakantu ghayraka dootuma doonuma woon dëkk beneen dëkk budul dëkk bii di makkatal mukarrama waaye lu teewaay makkatal mukarrama zaadaha llaahu tashrifan wa takriman noonu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jóge foofu màkkatal mukarrama daldi génn dugg ci yoonu gàddaay gi moom keroog moom aleyhi salaatu bi muy génn kom ni nga xam ne noon la imaam Ahmad ibn Hanbal naka noonu Usmaan ibn Abi Shayba daldi solo jële ci Jarir mu jële ci qaabus ibn abi zubyan mu jële ci baayam an ibni abbaasin radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi makkata fa amara fa umira bilhijra wa wa unzila alayhi wa qul rabbi adxilnii mudxala sidqin wa axrijnii muxraja sidqin waj'al lii min ladunka sultaanan nasiira kon imaam ahmad ibn hanbal nako noonu usmaan ibn abi shayba nekkoon frère u abu bakr ibn abi shayba alayhim rahmatullah mu jële ci jarir jarir jële ci qaabus ibn abi zubyaan mu jële ci baayam mu jële ci abdullah ibn abbaas radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne yonent bi aleyhi wassalaam dafa ne woon màkka ñu daldi koy digal mu gàddaayi bi muy gàddaayi noonu sóobu ci gàddaay gi si la suñu boroom daldi wàcce bi mu ko ko digalee wa qur rabbi adxilnii mudxala sidqin wa qul mu ne ko waxal rabbi eey yow sama boroom tàllal ko ñaari loxoom di ko ñaan adxilnii yal nag ma dugal mudxala sidqin muy nga dugal ma dugguwaay goo xam ne ku dëggu la wa axrij nii nga génne ma muxraja sidqin génn waay goo xam ne fa muy génn muy tamit génn waayu dëgg wajal lii te yàlla nag ma defal min la dun ka tukkee fa yow sultaanan pouvoir nasiran boo xamante ne nii ndimbal pouvoir boo xam ne moom ak ndimbal lay doon defal ko ndimbal gu rëy mu ne adxilnii mudxala sidqin dugal ma dugg waayu dëgg mu ne almadina mooy madinatul munawwara wa axrijnii nga génne ma muxraja sidqin génn waayu dëgg mu ne alhijratu min makka mooy jóge makka dem madinatul munawwara mu ne waj'al lii min ladunka sultaanan nasiraa nga defal ma pouvoir ak ndimbal du rëy rëyal pouvoir boo xam ni ndimbal lay doon mu ne moom imaam Qataada rahimahullah kitaabullah wa faraa'idu wa huduudu mu ne mooy téereb yàlla bi wa faraa'iduhu ak farataam yi nga xam ne moom la wàcce wa huduuduhu ak déyal yim teg ne limite samay limite ngoo am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim yu ne waj'al lii min ladunka sultaanan nasiira mooy al-ansaar kon aaya bi jëlal waqul yàlla daal di koy waxloo ci lii nga xam ne mu ngi ci jëm muy gàddaay gi rabbi adxilnii dugal ma mudxala sidqin dugg goo xam ne dugg dëggu lay doon wa axrijnii nga daal di may génne muxraja sidqin eh, génne ma génnu dëggu imaam Qataada ne mooy Makkatal Mukarrama génne ma fi mooy dëkk bi nga xam ne mooy tiitewu ko ndax bañ dëkk bi déedéet gis nañ li mu wax sànq bu ñu ko génnewul woon de du génn ndax mooy dëkk bi gënal buur yàlla waaye nag dañ koo forcer génne ko Allahu akbar axrijnii muxraja sidqin muy màkk wa lii nga dugal ma adxilnii mun xalaat sidqin dugal ma Madina foo xam ne fa ngay dugg ndax bala ngaa génn xamal fa nga jëm ba pare muy dugg waayu dëgg muy madinatul munawwara ala saakine afdalu salaatu wassalaam waaye wa axrij nii boo may génn ci dëkk bi génn ma fi mu muxraja sidqin génn wa dëgg muy dëkk bii di màkkatal mukarrama waj'al nii nga defal ma min ladunka tukkee fa yow sultaanan nasira muy lansaar yi nga xam ne boroom bi subhaanahu wa taala moo leen tàggatalal boppam ngir yonentam bi alayhi salaatu wassalaam xew-xew bii nag am na fi ay nettali yoo xamante ne nii ay riwaaye yoo xam ne yu fondewul la yu dëgërul la yoo xam ne dara wéru ci la yu ci ñëw bokk na ci yooyu li nga xamante ni moom la imaam ibn Sa'd daal di solo na ko noon al-Bazzar rahmatullah alayhima këne buur yàlla subhaanahu wa dafa saxal benn garab ci buntu xaar bi ci buntu grotte bi euh, ba garab googu mooy li nga xam ne moo doon làq yonent bi yi saato wasalaam doon ko nëbb ba ni nga xamante ne ni moo tax gaa yi daal duñu ko gis waaye kënee tamit mooy riwaaye bi mu àndaale ci ci lay waxe ñaari pittax yoo xamante ne nii ñoom ñoo mujj nekk euh, ñaari pittax yoo xam ne yi newoon ci bunt bi ñoom ñooy maamu mooy pittax yi nekk ci xaramul makki bi foofu yépp dañuy tere ku leen rëbb que ñaari pittax yi ñoo nekkoon seeni maam yi nga xam ne ñoo woon ci mooy daal ci seenu ci seenu ci ñoom lañ soqeekoo lool moo tax pittax yi nekk Makka yépp foofu noonu ci ñaari pittax yi nga xam ne ñoo aaroon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, ñoom ñoo tax ci ñoom lañ jóge ngir lool mel ni luñ leen faye waaye yooyu noonu wérul ndax dafa jaar yéen riwaaya bi day jaar ci yoonu alxaysi ak ku ñuy wax almakki te ñoom ñépp daifaani lañ ñoom ñaar ñépp dañoo wóoruñ dañoo wéradi ibn ma'in di yaxya ibn ma'in wax na ci alqaysi mu ne laa shay moom moomu nekk ci riwaaya bi di alqaysi laa shay adu tus du dara waqaala albuxaari munkarul xadiis imaamul buxaari ne alqaysi moom munkarul xadiis la mooy xadiis mooy xadiis mooy daif boo xam ne dafa ñëw di wuteeg ñoo xam ne ñoo ñu wóor xadiisam kenn du ko bàyyi xel sax munkarul xadiis dafay wute ak li nga xam ne mooy ñi wóor ñi mooy munkar mooy koo xam ne da'if boo xam ne xaalafa siqaat dafa wuteeg ñi nga xam ne mooy ñi wóor ñooy ñi wóor te al-Uqayli daal dina koy citer moom al-Qaysi bi boole ko ci du'afa yi ah, naka noonu la imaam al-Hafiz az wax ci al ci Mizanul i'tidal ak lisaanul mizan non. Ah, lisaanul mizaan al xaafiz ibn xajar euh, euh, moo ko bind al mizaan la imaam al xaafiz ibn euh, al dhahabi daal di bind foofu noonu muy toxal ne al uqayli nee na anil ci al makki keneen ne majhuulun majhuul la imaam al dhahabi ne laa yu'rafu moom kenn xamu ko imaam loolu mooy ci gàttal wax yi nga xam ne moom la aïma yi boroom xam-xamu hadis yi daldi wax naka noonu imaam Ibn Kathir bi mu ko indee ba wax histoire ñaari euh, euh, pittax yooyu mu ne ci albidaaya wa nihaaya mu ne waqad warada anna xamaamatayn ashashata ala baabihi aydan mu ne wax nañ ne ñaari pitax newoon nañu foofu tamit mooy def tàgg ci bunt bi ba indiwaale mooy wax ji ne ñoom ñooy maamu pittax yi nekk ci xaram bi ci ñoom lañ jóge moom imaam alxaafiz ibn kathir bi mu ko waxee mu ne wa hadha al xadisu garibun jiddan min hadha al mu ne xadis bii bu tumurank dëgg-dëgg la ci wàll wi Ah, te am na tamit ci riwaaya bi Sa'id moom majhul lañu ko daanaka kenn daal duñu ko wéral imaam alxaafiz ibn Hajar daal dinay junju ko ne moom xadiisam lu woyof la moom te kenn du ko bu dee amul ku ko topp ci eh, li nga xamante ne nii mooy ay xadiisam Euh, imaam al al al-Haythami moom bi mu ko indee ci al-Majma' dane rawaahu al-Bazzaar wa at-Tabaraani wa fiihi jamaa'atun lam a'rifuhum mu ne moom imaam al-Haythami këne xadiis bi yii bii nii dafa am mbooloo moo xamante ne nii ñu ngi fi man xawma ma ñu bari mbooloo mu bari xaw ma leen waaye même bu ko xamul comme ni nga xam ne